Eh, ci suñu jotaay bii ñu génn jeexaloon nañ bi àwnillaahi wa minnati mbokkale gi nga xam ne moom la aleyhi salaatu wassalaam doon mbokkale bayna asxaabihi bayna almuhaajiriina wal ansaar muy mbokkale gi nga xam ne moom la aleyhi salaatu wassalaam doon mbokkale diggante saxaabaam yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum bokkoon ci waa muhaajiruuna yu jóge woon màkkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman jëwoon madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam eh, ak ñi nga xam ne ñoo leen dalaloon di alladina tabawwa'u daara wal imaan di ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa lansaar di waa ahlul madina radiyallahu taala an saxaabati rasulillah sallallahu alayhi wa mbokkale googu gisoon nañ ko ci ñu ngi doon topp waxu seydina imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi gisaale woon nañ tarjama ñi nga xam ne jotuñu leen gis muy seen biographie walillahi alhamdu wal tey nag incha allah ba léegi ñu nekk ci loolu alayhi salaatu wassalaam taxawe woon muy taxawal li nga xam ne mooy état islamique bi dëkku jullit taxawal ko nga xam ne madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam tey nekkuñu ne ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy néew ju doole ji nga xam ne dañuy subir déedéet buur yàlla changé na données yi ndax moom ci moom la loxo ci loxoom la nguur nekk allahumma malikal mulk tu'til mulka man wa tanzi'u al-mulka mimman tashaa wa tu'izzu man tashaa wa tudhillu man tashaa bi yadika al-xayr mooy boroom bi lim wax noonu ci aaya yoo nekk ci suuratu ali imran raxmatullaahi alayhim wa radiya anhum waa kër imran ci saar boobu mu ne allahumma e buur yàlla mi nga xam ne maalikal mulki yaay boroom nguur tu'til mulka yaay joxe nguur ku la neex man cha waaye yaa koy foqar ci nangu ko ci loxoy ku la neex yaay yëkkati ku la neex teral ko yëkkati ko waaye yaay doyadil wàcce ku la neex nguur daal ci sa loxo la nekk yow boroom bi subhaanahu wa mu changer données yi ñi nga xam ne ñoom lañ doon noggatu màkkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman mujj ñëw madinatul munawwara ala rasihim wa rasuluna afdalu salaatu wassalaam wa radiyallahu taala bi yonent bi nag alayhi salaatu wassalaam ñëwee foofu gis nañ ne ci taxaw gi nga xam ne moom la taxaw ngir taxawal dëkku jullit muy ad dawlatul islaamiya gisoon nañ ne tabax boobu dafa am lu mu njëkke muy jàkkale njëkk defar jàkka jooju mu defar di représenter lan al alaaqatu bayna al abdi wa bi azza wa jal relation entre jaam bi ak boroomam nga xam ne boobu mooy bi capital mooy bi nga xam ne moom bu lépp doon ñàkk boobu du ñàkk te fu mu ñàkk du dox mu njëkk a taxawal lool laata muy ut fu mu dëkk mu ne fii jàkka ju ñu taxaw ci ci liggéey loolu mooy premier pierre bi nga xam ne ci njëndi palewu l'islam bi mu nga xam ne moom la war a taxawal première pierre bi ci njëkk mooy jàkka mooy relation entre nit ki jaam bi ak boroom deuxième pierre bi gisoon nañ ko ci tabax boobu ci jataay bi jataay yii weesu mooy mbokkale gi nga xam ne moom la mbokkale woon diggante almuhaajiruuna wal ansaar te ñu tudd ko léegi radiyallahu anil jamii muy relation léegi ginnaaw bi nga xam ne bi primordial te ëpp doole muy diggante jaam boroom borom bi ginnaaw boobu diggante jullit ñi ci seen biir moo tax mu jën boole diggante muhajiruna yeeg lansaar yi loolu di deuxième bi nga xam ne moom la teg moom aleyhi salaatu waaye pierre boobu noonu gis nañ ne mbokkale gi ñu bari am na ñoo xam ne tudduñu leen waaye est-ce que ci lool rek la woon déedéet alayhi salaatu wassalaam dafa bind benn këyit boo xam ne bu doon ci waxu tey muy benn dustuur constitution boo xam ne muy régir loo xam ne tex boo xam ne mooy régir relation yi nga xam ne mooy ant jullit ñi seen biir ginnaaw bi nga xam ne moom la def mbokkale gi mu feddali ko ak lool nga xam ne ñépp kenn génnatu relation bi war a am diggante jullit ak moroomu jullitam waaye loolu moom lañu war a gis tey muy deuxième pierre bi ci tabax li nga xam ne mooy dawla islaamiya tabax réewum jullit muy li mu bindoon diggante al muhaajiruuna wal ansaar ginnaaw bi mu leen mbokkalee nga xam ne nag bii xam nga bee da doon cité ay ñaar ñaar bi leen boole mais bii ñépp la waaye ci même texte boobu après bi paree ci pierre boobu bi ci tegu ñu tudd ko léegi incha allah ndax ci même këyit gi la leen alayhi salaatu wasalaam bindoon ginnaaw bi mu defaree diggante jullit ak jullit naka lañu war a nekke naka lañu war a dëkke naka lañ war a jëflanteel mu daldi teg troisième pierre ci construction bi te mooy bi ko matal mu jeex mooy relation entre jullit ñi ak ñi nga xam ne duñuy ñuy jullit te dëkk madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam min al yahuudi wal mushrikiina wa mushrikil arab min awsin minal aws wal xasraj wa mawaalihi mu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon ginnaaw jullit ñi mu teg beneen pierre muy relation diggante jullit ñi ak ñi nga xam ne ñoo yéeféer yi ci juif yi waa ahlul kitaab nga xam ne ñoo dëkkoon foofu incha allah bu ñu ñëwee ci seen côté dinañu wax ñaata façon juif ñoo fa dëkkoon tribu ya fa newoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal bind kayit goo xam ne pour relation bi régir di wane naka lañuy doxale diggante ñun ak yahuud yi waaye diggante jullit ñi ak ñan ak ñi nga xam ne ñooy polythéistes yi nga xam ne ci arab yi yi nga xam ne ñoo dëkkoon madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam loolu mooy li nga xam ne moom la aleyhi salaatu wassalaam teg muy ñetti pierre yi nga xam ne képp kuy waay taxawal ne dangay taxawal dëkkub jullit wala ngay taxawal réewum jullit dawla islaamiya mooy yii mënula ñàkk nga doxal ko te loolu ñu ngi ko jàng ci al murabbil a'zam sayyidina rasulillah alayhi afdalu hmm. salaati wa loolu nag ñu war a gis tey incha allah dañuy tax riijam muy saxiifa boobu ñu gin koo xame ci saxiifatul madina muy li nga xamante ne nii mooy këyit gi nga xam ne moom la aleyhi salaatu bindoon diggante li nga xam ne mooy jullit ñi waaye diggante seen relation ñoom seen biir ak diggante jullit ñi ak ñi nga xam ne du ñuy jullit même au ñi dëkkoon biir Yasrib biir euh, Madinatul wara ak kuffaaru Quraysh ni ak yeneen yéeféri euh, loolu noonu imaam ibn isxaaq raximahullah daal dina koy solo mooy ki nga xamante ne mooy ki solo lu gën yàgg trace bu ñu am ci loolu moom mooy ki nga xam ne moom moo ko solo moom imaam ibn isxaaq raxmatullah aley waaye moom imaam ibn isxaaq moom da ko solo riwaayam bi dooni isnaadin mooy amul sanad dafa ñëw rek nettali ah, solo ba léegi tamit li jëm ci wàllu këyit gi di li yonent bi alayhi salaatu bindoon te tëral ko diggante jullit ñi waaye diggante ak seen biir ak yéeféer yi minal yahuud ci yahuud yéeg mushrikuuna yasrib yeeg quraysh yi bokk na keneen ku ko soloo tamit di imaam ahmad ibn hanbal raxmatullaahi alayhi moom daal dina koy soloo moom imaam ahmad raxmatullaahi alayhi naka noonu imaam ahmad ibn abi xaysama raxmatullaahi alayhi moom it daal dina koy soloo keneen koo xam ne solo na ay riwaaya baa moom benn mais ay riwaaya yu bari la ci solo muy abu ubayd alqaasim ibn salaam salaam rahmatullah alayhi boroom kitaabul amwaal bi nga xam ne téere bu siiw boobu di kitaabul amwaal moom imaam alqaasim ibn salaam eh, rahmatullah alayhi Euh, daal na koy solo ay riwaaye yu bari yoo xamante ne ni riwaaye yooyu yépp euh, yu wér lañu waaye mur yi ci ëpp yu wér la waaye mursala la dañoo nekk yoo xam ne ci imaam az-Zuhri rahmatullah alayhi lañu yem ah, am na ci sanad yi ñoo xam ne ñu ci nekk ñoo xam ne ci yenn yi dafa am wuute seen biir moom imaam al-Qaasim Salaam ibnu salaam rahmatullah alayhi tudd na ci daal di fay yaatal mbir mi daal di ciy def ay commentaires yu am solo ci kitaabul amwaal boo fa demee dinga fa fekk wasiqa bi wala saxiifa bi alayhi salaatu wassalaam woon bind ah moom kon wax nañ la li am ci loolu kene li gina a néewlu fa nekk mooy yenn yi wér nañu yeneen yi moom am na wax ci biir boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim waaye seenu wér lan lañ mursal lañu mooy ne àgguñu ba ci saxaaba bi ko nettali waaye ci imaam az-Zuhri rahmatullah alayhi ci la yem am na tamit beneen version riwaaya boo xam ne Ibn Zanjawayh moo ko solo moom it ci téereem bi nga xam ne moom la tudde am al amwaal comme riwaaye imaam ibn isxaaq bi bu mel noonu moom daal dina koy solo moom imaam ibn zanjaway waaye moom riwaayaam it dafa am wax dafa am problème naka bokk na ci ñi solo lii nii imaam al bayhaqi raxmatullah alayhi daal dina koy solo ci as sunanul kubra moom imaam al-Bayhaqi daal na koy solo raxmatullah aley hmm. eh, waaye sanad bi mu ngi yem ci Usmaan ibn Muhammadin raxmatullah aleyhi moom dane axadtu min aali Umar ibn al-Xattaab radiyallahu ta'ala anhu haadha al-kitaab kaana maqruunan bi kitaabi as-sadaqati alladhi kataba Umar lil-ummaal radiyallahu moom di Usmaan ibn Muhammad ci riwaaya imaam al-Bayhaqi bi raxmatullahi alayhi man de jële naa ab téere boo xam ne maa ngi ko jële ci waa kër Seyyidina Umar ibn al-Xattaab nga xam ne ñu ngi ko tofale woon mu ngi àndoon ak téere bi nga ci téere bi nga xam ne moom lañ defoon ci wàllu sarax yeeg ci wàllu azaka yi yi Omar daldi woon bind yónnee ko ñi nga xam ne ñoo koy liggéeyal ci euh, euh, dëkk jullit ñi ci yeneen dëkk ci biir yeneen région jullit radiyallahu taala anhum wa euh, waaye Usmaan ibn Muhammad moom ñenn ñi dañ ko wéral ñeneen ñi daldi koy bañ a wéral euh, gis nañ ne lool mu def noon moom lañ naan wijaada wijaada ci xam-xamu xadiis bokk na ci ni nga xam ne noonu lañuy toxalee toxalee aqsaamu taxammul façon yi ñuy toxale xam-xamu xadiis di jële xadiis ci sëriñ wala di ko toxale di ko jàng bokk na ci al wijaada moom noonu la ko mooy ne loolu lu muy tekki lan mooy yuy mooy da koy jële ci téere boo xam ne comme man ma jële ab téere ma ne man lii reconnaître naa ma reconnaître que ne lii bindu par exemple lii bindu say Cheikhul Xadim la radiyallahu anhu téere boobu nag man gisuma ma su ma koo gis dunduma moom mais man ma gis téere boo xam ne moom ci loxoom ñi nga xam ne ñoo ko xam xamoon ko xàmmee am bindam ñu ne ma téere bii de a Cheikhul Xadim radiyallahu anhu moo ko moo ko bind mooy man nag ma ñëw jël ko déggaw ko ci moom waaye ci té dama gis ne mbindam la rek te aw ma ci tamit defalu ma ci ijaaza yooyu ma jël ko di ko jëfee di ko jàngale lool le fait ma trouvé ko noonu téye ko tamu leer ma ne mbindam la te masuma koo gis loolu noonu ma jël téye ko noonu loolu ndax xam-xam bi ci ne toxal naa ko maa ko yor léegi loolu lañ naan wijaada euh, moom da gis ne Usmaan ibn Muhammad bi noonu la jëli mbir yi ci waa kër euh, lenn ci waa kër Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda euh, am na ibn abi xaatim ar-razi tamit rahmatullah aleyhi daal dina koy tudd ci al-jarh wa ci muqaddima bi waaye moom sanadam dafa dem yem ci imaam al-awzaa'i rahmatullah aleyhi boo xamante ne moom la doon bind benn ci njiitu jullit ñi jamono yooyu doon ko ko bindal doon ko ko yónni moom imaam al-awzaa'i mu ne haddathani zuhri mu ne xaddatani nettali na ma az-Zuhri di imaam ibn Shihab az-Zuhri nekkoon sëriñam moom ak ñoom imaamuna Maalik ibn Anas ñoom Sufyaan ath-Thawri ak Sufyaan ibn Uyayna ak ñoom euh, Abdullah ñooñu euh, euh, ñoom kii Hushaym ak ñoom ñooñu rahmatullah alayhim mu ne xaddatani az-Zuhri man imaam al-Awzaa'i rahmatullah alayhi ki ma nettali mooy az-Zuhri mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekkoon na annahu kaana fi kitaabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam alladhi mu daal di cité bi duñ ci ñëwagul incha allah kon muy xadiis boo xam ne wér na ba ci imaam az jaar ci kan euh, ki nga xamante ne nii mooy imaam al-Awzaa'i mu jële ko ci sëriñam ne imaam az-Zuhri moo ma nettali rahmatullah ala al-jamii ne biir mursal la boo xam ne dafa yem ci kan ci imaam az-Zuhri rahmatullah alayhi naka noonu imaam Ibn Hazm rahmatullah alayhi daal dina koy solo al-Muhalla moom indi moom nag daal dina koy riwaaye ba ci imaam Abdullah Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma waaye Euh, sanadam boobu moom ci boppam di imaam Ibn Hazm da ko ne sanad bi wérul moom loolu la wax bi nga xam ne noonu la ko solo moom imaam Ibn Hazm ci al-Muhalla rahmatullahi ala jamii kon da gis ne euh, mbir yi mooy riwaaye yépp seenu guwér fu ñu toll ci mursal mooy mursalun saxiix Euh, loolu mooy yi nga xam ne dafa ñëw di wax ci direct ci mbir mi mais riwaaye yi dafa am yu ko dëgëral loo xamante ne nii dafa ñëw di ko dëgëral te imaam muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhi ci saxiix bi soloo na une partie bu gàtt bu xam ne lu tënk la moom lu mu tënk lu tënk lool la loo xam ne imaam muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhim daal dina koy soloo ci kitaabul fitan muy xadiis boo xam ne mu ngi ko jële moom seydina imaam muslim ci saxiix bi ci jaabir ibn abdillah mune ne kataba annabiyu sallallahu alayhi wa sallam ala aqula summa kataba annahu laa yaxillu li muslimin an yatawaala mawla rajulin muslim bi geyri idni summa axada annahu laana fi saxiifatihi man faala dalik kon da ngay gis ni mbir mi imaam muslim ibnul xajjaaj rahmatullah alayhi daal dina koy solo parti bu ndaw ci saxiifa bi boo ko boolee yële ak mursal saxiix yiñ la wax mooy mbir mi day mujj nekk loo xam ne lu dëgër la ak ni nga xam ne al imaam Abu Ubayda al Qaasim ibn Salaam rahmatullah yi moom daal di da koy solo ci yoo xam ne yu wér la jaar ci imaam Ibn Shihab rahmatullah alayhi waaye mursal lañ kon dañuy gis ne riwaaye yi ak riwaaye imaam Ahmad ibn Hanbal yi yooyu yépp boo ko boolee day wane ne lu mu néew néew néew mooy bu dee texte bi ci boppam la jël moom rek riwaay yi nga xam da ciy wax complètement yooyu manu la fi muy àgg mooy xasanun li xayri mooy dañuy xasan ndax yeneen yi darajatul xasan wal xasanul maaruufu turqan wa gadat rijaaluhu laa ka saxiixee ishtaharat saxiix xasan euh, mooy xadiis euh, boo xamante ne nii euh, moom comme dafa am benn problème boo xam ne moom lu ko manquil ci saxiix mooy ne góor ña ca ne ñoom seenu takk day des adlun qalla dabtuhu comme l'imam as-Suyuti wax ci alfiya bi mooy ku wóor la mais ak takkam dafa des kooku mooy côté takk gi ci cinq euh, yi nga xam ne ñooy composé xadiis bu wér euh, benn bi mooy am problème mooy ne góor ko fa ña fa ne wala kenn ka fa ne moom lan la fiqala ku wóor la waaye nag ak takkam dafa des mooy ak mokkalam wala ak bindam daa des kon da gis ne kon saxiifa bi loolu mooy li ci jëm ci lu gën a néew mooy ne boo jëlee ñoom neen saxi xasanun li ghayrihi la mooy boo ci jël benn par benn day nekk lu da'if waaye boo leen boolee day wér waaye loolu benn wax la mooy ci kaw waxu li nga xam ne moom la jumhurul muhaddisuna nay wax ne mursal duñu ci sukkandiku te loolu euh, moom la ñu a saxal te mooy euh, madhabu imam ash-shafi'i rahmatullah alayhi waaye bu dee ñetti yeneen imaam yi muy imaam abu hanifata an imaam malik rahmatullah aley ak imaam euh, li nga xam ne mooy imaam ahmad ibn hanbal rahmatullah aley gën siiw mooy ne dañuy nangu li nga xam ne mooy mursal boo xam ne bu wér la te bii dañuy gis ne mursal yi jaar ci imaam az am na yoo xam ne yu ci wér la te imaam léegi nag loolu mooy ci riwaay bi ci woppam boo ci boolee riwaay imaam muslim bi rahmatullah aleyhi loolu day appuyer li nga xamante ne ni euh, mooy euh, riwaaye bi nga xam ne da koy mujj nekk loo xam ne lu dëgër lay doon léegi bi nga xamante ne gis nañu loolu ndax euh, manula ñàkk wax naa la ne dañu bëgg euh, li ñuy wax lu ne siira bi incha allah mooy loolu te walillahi alhamdu wal minna depuis début bi suñu boroom mu ngi ciy jàppale mooy ne lu ñu ciy wax rek ñuy indi fan la tegu fan fan la tegu comme li imaam Sufyaan rahmatullah alayhi waxoon mu ne ida stata'ta an la tuharrika ra'saka illa bi dalil faf'al Allah imaam Sufyaan rahmatullah alayhi mu ne boo manee doo yëngal sa bopp yow jullit bi sa bopp doo ko yëngal lu dul ci dalil mooy goo xam ne boo yëngalee sa bopp sax ñu ne la waaye sa bopp bi nga yëngal foo ko teg nga ne leen ndax aaya bee wax lii xadiis bee wax lii mu yëngal sama bopp boo manee loolu lan la la bëgg a mooy sa bépp at sa bépp jëf sa bépp xaal buñ la boo manee lépp looy def mooy fexeel di ko teg ci dal dalil muñ la waxee nga man a ne lii lii samay jëf nga xam ne yow day mujj say jëf yow si sa bopp day nekk jëfu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax lépp day danga koy renvoyer ci ci alxuraan renvoyer ko ci xadiisam yi loo def rek yow yow dafa mel ni rek dañ la fay tegan dii rek mais réellement du yow mais alxuraan la la loolu nag yàlla nañu ko yàlla may moo taxit bëgg lu ñuy wax rek ñu indi te tamit dafa am ñoo xam ne muy waa ahlu siira nii gis nga liggéey bi ñu def ngir patrimoine bu toll nii te ame solo nii ak suñuy lox loolu nag baax na nga leen di bañ a nga di bañ a fàtte di leen tudd te tamit dafa bokk ci li nga xam ne barakaayi xam-xam min barakatil ilm an yusnada al qawl ila man qaala dafa bokk ci li nga xam ne ku xamul nag da jàpp ne non lool mooy da ngay piqué xam-xamu jàmbur jële ko ci moom di ko wax comme si say waxi bopp la te xamuñ ne loolu bu doon tey moom la ñuy wax plagiat moom la ñuy wax plagiat waaye loolu bariwul njariñ amul benn solo xamoo ne barkay moo tax boroom xam-xam yi di wax loolu naan barakaay xam-xam barke xam-xam bokk na ci barke xam-xam ngay delloo wax ju nekk kan moo ko wax nga ne diw ko wax te ñun soxlawuñ suñuy waxi bopp kenn xaaruñu ci suñuy waxi bopp waaye ana fan la loolu tegu looloo ñu soxal kon ginnaaw bi nga xam ne ci lañ gis lool euh, insha allah kon ñu dugg ci li nga xam ne mooy li jëm ci loolu noonu muy euh, wasi euh, sax saxiifa boobu di këyit googu alayhi salaatu wasalaam bind régir ci relation entre biir jullit ñi seen biir waaye entre ñoom ak ñi nga xamante ne nii ñooy euh, ñi nga xam ne du ñuy jullit ci yahuud yi ak mushrikuun al arab xaasatan mushrikul madina foofule ala saakini afdalu salaatu wassalaam Euh, amaana nag incha allah li ma gis mooy ñu bañ a liir ñu bañ a liir lépp ndax euh, saxiifa bi muy këyit gi def na deux pages ci boo demee ci alqaasim ibn salaam euh, boo demee ci kitaabul amwaal moom fi mu ko indi moom daal dina koy jël na deux pages deux pages deux pages la def naka noonu riwaaye imaam ibn Ishaq bi tamit deux pages la euh, yaakaar naa nag soulever yenn yi nga xam ne moo ci gën a sañaa gin cee feeñ loolu mooy li gën jàppandi insha allah que bañ topp liir lépp benn par benn bu dee riwaaye imaam al qaasim ibn salaam bi rahmatullah aleyhi muy abu ubayd dane xaddatani yaxya bnu abdillahi bnu bukayrin di imaam ibnu bukayr raxmatullah aley wa abdullahi bnu saalixin ak sama sëriñ ba léegi man abu ubayd alqaasim bnu salaam muy abu di eh, sama sëriñ abdullahi bnu saalix ñoom ñaar ñëpp di imaam ibn Bukayr naka noonu imaam Abdullah ibn Salih mu ne ñoom ñëpp qaala haddathana al ibn Sa'd mu ne ki nga xam ne moo nettali lii mooy imaam al-Layth di imaam euh, di aalimu di boroom xam-xamu Misr te dëkkoon di mbokku imaam Maalik ibn anas boobu di boroom ngir gi di imaam al gisoon nañu fi ay mbiram waxoon nañu ay mbiram walillahi alhamdu wal minna moom imaam al-Layth euh, ibn Sa'd ñoom ñaar ñépp kon di Yahya ibn Bukayrin ak imaam Abdullah ibn Salihin ñu ne ñoom ñi Abu Ubayd di jële ci ñoom mbir mi ñu ne haddathana nettali nañu ñun ñaar al nettali nañu imaam al ibn Sa'd qaala imaam allayth ne rahmatullah xaddatani uqayl ibn xaalid an ibn moom mu ne <clears throat> mu ngi koy jële xadiis bi mu ngi ko jële ci uqayl ibn xaalid muy di sëriñam bu siiw boobu gisoon nañu riwaaya bi ñu doon gis bi yonent bi alayhi saatu wasalaam di dem gàddaayu medina gi te mursal boobu yemoon ci imaam <clears throat> urwat ibn boo gisee boo fàttale ko tam noonu ci imaam al Buxaari rahmatullah alayhi ci sanad bii la woon mooy imaam al Layth moom moo ko jële woon ci Uqayl Uqayl jële ko ci imaam az-Zuhri imaam az-Zuhri jële ko woon ci euh, <coughs> euh, ibnu Zubayr di euh, ki ma wax sànq bon sa euh, frère frère Abdullah ibn Zubayr bi Urwa voilà mu jële ko moom ci Urwa ibn Zubayr mu nettali bi yonent mi alayhi salaatu wasalaam di gàddaay ba dugg biir Madina ak akay ba fa am riwaaye boobu càllale boobu moom lañu am nii kon imaam al jële ko ci Uqayl ibn Khalid moom mu jële ko ci imaam Ibn Shihab az-Zuhri rahmatullah alayhi imaam az-Zuhri mu ne balaghani anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kataba bi hadha al mu ne jotale na ma jote ne ma këne yonent alayhi salaatu wassalaam moom moo bind kataba bind na bi hadha al-kitab bii nii mu wax ko léegi ñun amaana riwaaye imaam ibn Isxaaq li jël imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi moom li mu wax moom waxoon nañ la da ko riwaaya bi ruuni sanadin saa sanad naas tàlla la moom dane di imaam ibn isxaaq dane wa kataba rasulullah sallallahu alayhi wa sallama kitaaban bayna almuhaajirina wal ansaar waada'a fiihi yahuuda wa ahaadahum wa aqarrahum ala diinihim wa amwaalihim wa sharata lahum wa ishtarata alayhim moom imaam muhammad ibn isxaaq mu wa kataba rasulullah mu ne yonent bi aleyhi salaatu di ndaw yàlla li aleyhi wa salaam daal di bind kitaaban ab téere ak këyit baynal muhaajiriina diggante moo nga xam ne ñoo jóge woon makka gàddaay si wal ansaar ak ñi nga xam ne ñoo leen teeru te bokk ci waa lansaar radiyallahu taala anhum wa ardaahum wa anna ci même téere boobu mu ne waadaa fii yahuuda ci la joxante ay accord ay pacte ak ñi nga xamante ne nii ñooy yahuud yi wa ahadahum mu amal ak ñoom ay pacte ci loolu wa aqarrahum ala diinihim mu daal di leen saxal moom alayhi salaatu wassalaam ci seen diine ñoom yahuud yi nga xam ne neewu leen par force da ngeen di génn ci diine ji ngeen nekk dugg sama bos waaye déedéet wa aqarrahum ala diinihim wa amwaalihim mu daal di leen saxal bàyyi leen ci li nga xam ne mooy seen diine ji ñu nekk waaye seen alal yi ñu am mu bàyyee leen ko ñu nekk ci comme ni nga xam ne noonu la leen fekke bi nga xam ne ci la agsi dugg ci madinatu rasulillah taaba tayba di dëkku yonent bi aleyhi salatu wasalaam radiyallahu eh, aleyhi salatu wasalaam mu ne wa sharata lahum wa alayhim mu am mu am ak ñoom ay pacte ay conditions yu mu leen tegal waaye am yoo xam ne ñoom moom alayhi salaatu wasalaam jullit ñi ñoo koy am enver yahuud yi ak ñoomit ñoomit ñu am mooy c'était réciproque ñoom dañuy respecté lii ñun ñu respecté lii ñun ñépp ñu nekk ci jàmm. loolu la imaam Ibn Sa'd rahmatullah alayhi daal di ubbee bi mu commencé moom imaam ibn Isxaaq mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam téere boobu lii wa ci newoon bismillahi irrahmani irrahim hada kitaabun min muhammadin innabi sallallahu alayhi wa sallam bayna almu'miniina walmuslimiina min qurayshin wa yasrib wa man tabi'ahum fa laxiqa bihim wa jaahada ma'ahum innahum ummatun waaxida min duuni nnaas almuhaajiruuna min qurayshin ala rib'atihim yatacaaqaluuna baynahum wa hum yafduuna caaniyahum bilmaaruufi walqist bayna almu'miniin wa banuu cawfin ala rib'atihim yatacaaqaluuna macaaqilahum al-uulaa wa kullu taa'ifatin tafdii caaniyahaa bilmaaruuf walqist bayna almu'miniin ilaa aaxiri alkitaab ah wax nañ ne duñ jël lépp incha allah waaye lii début bi ngir nga xam nan la commencé kon mu ne téere boobu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bi këyit googu mu bindoon ginnaaw loolu dane hada bismillahi rrahmani rrahim ci turu borom bi subhaanahu wa mi nga xam ne moo fees dell ak yërmande te yërmandeem yaatu daj ñépp ci moom lay tàmbale loolu bokk ci sunnatuhu alayhi salaatu wassalaam muy di tàmbalee li nga xamante ne mooy turu yàlla même bu dee ne euh, gis nañu même bu dee xadis ba ci ñëw di wax ree exactement ci loolu dafa daif waaye loolu mooy li nga xam ne noonu la doon doxale mooy ne gis nañ ne alquran saar yi day commencer bismillahi irrahmani irrahim ci turu borom bi subhaanahu wa taala mi fees dell ak yërmande te yërmandeem dal ñépp ci lay tàmbalee waaye naka noonu moom alayhi salaatu wassalaam lettre yi mu doon yónni loolu la ko doon commencer comme ni nga xam ne incha allah buñ ci àggee dinañ ko gis lettre yi mu doon yónni buur yi ñoom Qaysar César Kesrobes ak ki nga xam ne Muqawqis ak ñooñu ñoom Hiraql da doon commencé bismillahi rrahmani irrahim min muhammadin abdullah wa rasuli ila qaysara azimu ruum lii de téere la boo xam ne lettre la boo xam ne min muhammadin mu ngi jóge ci muhammad bismillahi rahmani tàmbalee ci turu yàlla bi nga xam ne moo ki nga xam ne mooy boroom yërmande gu yaatu gi ku fees dell fees ak yërmande te yaatu la moo taxit na ko noon imaam seydina suleymaan alayhi salaatu wasalaam loolu la tàmbaloon innahu min suleymaan wa innahu bismillahir rahmanir rahim la tàmbali woon lettre ba nga xam ne moom la joxoon Hudhud ngir mu yóbbu ko ci Balqiis radiyallahu gàttal yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon buur yàlla mi fees dell ak yërmande te yërmandeem yaatu ci lay commencé mu ne lii kitaabun ab téere la ab këyit la min muhammadin li jóge ci muhammad annabi li sayyidina muhammad alayhi salatu wasalaam di yonent bi alayhi salatu wasalaam baynal mu'miniin diggante ñi nga xam ne ñooy way gëm yàlla yi wal muslimiin muy ñoom ci seen biir ñoom ñi ko gëm moom alayhi salatu wasalaam te composé woon ci muhaajiruuna ak lamsaar yi min qurayshin te bokk ci waa quraysh wa yasriba ak waa yasrib di waa ahlul madina waman tabi'ahum waaye tamit laalaale na téere bii di régir ñi nga xam ne ñoo leen topp dab ci leen fa laxiqa bihim dab si leen ànd ak ñoom dugg ci seen kuréel ñoom jullit ñooñ wa jaahada ma'ahum mu geer ak moom ànd ak ñoom xare mooy ñi nga xam ne dañoo ñëw ginnaaw ñoom nekk ay jullit wala ñu jóge feneen fekk ci leen foofu lan la téere boobu wax mu ne innahum dëgg-dëgg mooy jullit ñi nga xam ne ñoo jóge Quraysh ak ñi nekk Yasrib muy Madina ak ñi nga xam ne ñooy ñëw di leen fekk si di bokk ci seen kuréel di nekk ay jullit ñoom ñépp innahum ummatun wahida benn xeet lañu min duni naas wëllif nit Allahu akbar lii moom la alxuraan naan innama li am ba des mooy lii rekk a am ginnaaw li dara amul almu'minuuna dëgg-dëgg jullit ñi way ngëm yàlla ñi ñoomi neen ñoomi kese ñoom képp ixwa ñooy ay mbokk xuwatul islaam mooy li féete kaw lépp mahma der boo man di yor ak der bu sa mbokk jullit mën a yor nu ngeen wuute wuute der yonent bi aleyhi salatu wasalaam nee na ñoom ummatun wahida min duni naas benn xeet lañu wëllif nit ñi mooy ne benn lañu benn xeet la fadla li arabiyin ala ajami wala ajami illa bi taqwa amul ngënalente gën ab arab ci kaw ku dul ci ragal yàlla kon loolu la moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam liggéey bii mu def mu mën a boole ki nga xam ne mooy Seydina Ali al-Qurashi Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib wa kaana min saadati al-qawm moom boole ko ki nga xam ne mooy kan Bilaal al-Habashi di Bilaal ibn Rabah al-Habashi ak Suhayb ibn Sinaan ar-Ruumi nga xam ne mu nga jóge doxu ndim la woon jóge fële fam wër yépp ba jaar Rom ba agsi waaye boole leen ñoom ak kan Salmaanul Farisi Seydina Salmaan mi nga xam ne perse la woon ñoo ñépp ñu représenter melting pot ñi nga xam ne ñoom ni ñu wutee waaye ñoo ñépp mu boole leen ñu nekk benn xeet moo tax mu ne ñoo ñépp jullit ñépp innahum ummatun waaxida min dunil naas mu ne ñoom ñépp benn xeet lañ min dunil naasi wëllif nit ñi mooy benn communauté lañ boo xam ne ñoomi neen la ku nekk ci ñoom li nga bëggal sa bopp ngay bëggal sa moroom mu ne almuhaajiruuna min qurayshin ala rabaatihim yataaqaluuna baynahum mu ne ñi nga xam ne ñooy al euh, ñi jóge quraysh muhaajiruuna yi nga xam ne ñoo gàddaay jóge seen dëkk di quraysh daldi ñëw yasrib ñooñu mu ne ñooñu noonu ala rabaatihim ñoom ñu ngi ci li nga xamante ne nii ci lañu newoon laata mooy yi nga xam ne noonu lañ doon raban mooy li nga xam ne ci lañ newoon laata lislaam di ñëw ci yu baax yi ñu newa woon ndax waxoon nañ la ne eh, eh, eh, te gisoon nañ ko këne Makka al mujtama'ul yi société boobu nekkul woon ne mbaaxu mbaax de dafa rafoon de dafa raafoon amatu fa woon complètement déedéet moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne innama bu'ith li utammima saalih al al al axlaaq dañu maa yónni ngir ma matale li nga xam ne mooy jikko yu baax yi lu ñuy matale mooy amoon na fa kon de te gisoon nañu Zayd ibn Amr ibn Nufayl ak ñoom Quss ibn Sa'ida waaye gisoon nañ ñoom Abdul Muttalib ak bàyyi yonent yi alayhi salaatu wasalaam yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñooñu ak kan ki nga xam ne mooy euh, mbokk Waraqat ibn Nawfal ñoo ñépp ñu ngi woon ci lu baax te pourtant boobu yónnee gu ñu moo tax mu ne ñoom dañuy nekk mooy ñooñu jullit ñi dañuy nekk ala rabaatihim ñu ngi ci li nga xam ne moom lañu woon laata lislaam di ñëw ta mu nekkoon loo xam ne ala ribaatihim min rab afwan ribaatihim riba riba la ñëw kasri raa badalal fat ala ribaatihim mooy li nga xam ne ci lañ newoon yataaqaluuna baynahum wa hum yafduuna aaniyahum bil ma'ruf wal qist mu ne ñoom ñu ngi woon ci li ñu newoon ci lañuy ne ba léegi comme yu baax yi newoon dox diggante mbokk rafetal diggante ak yir gan ci njekk ak yu mel noonu seen mbokk loolu ak yu baax yi newoon ñu ngi bale yorentement day saab ak aqarnahum mu saxal leen ci liñ newoon mu ne nag na baynahum kuñ ci ray nag kuñ ci reyal sa mbokk ci ñoom diye yi nga doon joxe nañu ko doon joxe lañ ko doon def lañ koy defe ba léegi ndax aqila bi moo koy joxe mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy waa këram famim ñoom ñooy ñi nga xam ne bu demee ba manu ko ñoom seen biir ñoo koy defarante loolu di fay wa du aaniyahum bil ma'ruf waaye naka noonu képp koo xamante ne nii dafa am problème euh, ak keneen wala ñu kidnappé ko wala ñu jàpp ko ñu war a joxe rançon wala joxe ndàmpaay wala mu gaañal leen diw wala toj bëtu diw mu ne ñooñu tamit ba léegi ci loolu ñu ne woon ñu ngi leen fii saxal noonu lañ koy def waaye bil maaruuf ci njekk lañ koy defale wal kon dangay gis ne loolu la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam teg lansaar yi tamit li mu wax ci muhaajiruun yi loolu la wax ne ñoom it ci li ñu newoon bi lislaam bi ñëw fekk leen ci ci yu baax ci la leen new bàyyi loolu lan lay tekki loolu day junju qaa'ida fiqhiyya boobu nga xam ne bokk na ci cinq qawaa'idul fiqhiyya yu mag yi mooy al aadatu muhakkama allahu akbar yonent mi alayhi salaatu wasalaam moo tax yooyu bu kenn foog ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo toog rek di jaay neexum xel ñoom haasha allah ñoom meluñ ragaloon nañ meluñ woon ni ñun ñeme yàlla yiñ doon di wax ci diine yàlla ji wala di ci def lu ñu neex déedéet lu ñu def rek maahu dalilu lu ñu def rek mu ngi ànd ak dalil moo tax qawaid yi muy règle yooyu fondamentale yooyu ku leen xamul xamoo leen neel xaw ma mais bul toog naan noo lii moom amul fan la ko alxuraan waxe lépp min al qur'ani wa sunna wallah lépp ci alxuraan ak ci sunna la ay texte la yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom moo ko tër alaadatu muhakkama mooy aada day dañ koy atteloo moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam def li nga xam ne noonu lañu nekke woon mu ñëw bàyyi leen ci loolu ci yu baax pas rek nañ leen ci bàyyi ndax c'est la culture wala c'est la non mu ànd ak li nga xam ne mooy mu bañ a dem à l'encontre de l'islam yow aada ya ñu amoon yu baaxul yépp l'islam da koo dindi waaye ñu nit aada yi nga xam ne moom lañu am ay làmb ak ay xàmb ak yooyu yooyu noonu l'islam da koo dindi sànni ca àll léegi nag ku ci continuer mooy xoolal sa bopp mooy ne foo ñuy waxe Quraysh fàttalikul yow sa bopp yawit est-ce que yi nga ne te l'islam bañ ko te mu nekkoon aada ngeen naan patrimoine culturel kan moo la ne ñoom lu bari la l'islam ñëw la ngaa foog ne euh, ñëw effacé yàlla yu bari yi ñu amoon doon ko jaamu ku nekk ci dëkku arab yi am fa yàlla ak yooyu loolu du patrimoine ak yi nga xam ne moom lañ ko doon sculpture bi doon dox wàllum di defar ay yatt ay yàlla ak yooyu li doon dox loolu lépp l'islam dóor ko ci suuf est-ce que waxoon nga ne ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom seen euh, defence de patrimoine déedéet l'islam xamul lool patrimoine bu ànd ak li nga xamante ni mooy diine kon al aadatu muhakkama yonent bi alayhi salatu wasallam mooy ki nga xam ne moom moo ñu ko tegal te moom la doxalee nii bàyyi leen ci liñ ne woon ah, naka noonu ci la wax kon waa Quraysh waa Yathrib di waa ahlul madina rahmatullah dafa tudd kulla batnin min butunil ansaar wa ahla kulli daarin bani saaida bani jusham bani najjar bani amr ibn auf bani nabit ñoom ñépp mu tudd leen wax li nga xam ne moom la wax ci waa Quraysh ci biir téere biir këyit googu ginnaaw gi yonent bi aleyhi teg ci lu am solo ba léegi ñu ngi ci deuxième pierre bi lii mooy relation entre jullit ñi mu ne wa innal mu'minina la yatrukuuna mufrahan baynahum an yu'tuuhu bil ma'ruufi fi fidaa'in wa 'aql wala yuxaalifu mu'minun mawla mu'minin duunahu wa innal mu'miniina almuttaqiin ala man bagaa minhum aw ibtagaa dasi'ata zulmin aw ismin aw udwaanin aw fasaadin bayna almu'miniin wa inna aydiyahum alayhi jami'ihim walaw kaana walada ahadihim yonent bi alayhi salaatu wasalaam teg beneen article bu mag ci constitution boobu muy ci li nga xam ne mooy kiit googu war a régir nan la ñuy doxale seen diggante ñoom jullit mu ne wa innal mu'miniina laa yatrukuuna mufrahan baynahum an yu'tuuhu bil ma'ruufi fii fidaa'in wa aqd mu ne te jullit ñi way ngëm yàlla yi ci seen biir duñu bàyyi kenn ci biir jullit ñi di écraser wu diis gann ak ay det wala mu diis gann ak li nga xamante ne nii mooy ay ay kiilum war a teg am njaboot ju bari ñàkk leen mën a yor am ci difficulté yu bari mu ne ku mel noonu duñu ko bàyyi Allahu akbar duñu ko seetaan kenn bopp sa bopp déedéet dañu koy dimbali di ko jàppale ci mu yor famille wam boobu nga xam ne yorati leen jafe na ci moom waaye am na det yu metti yoo xam ne ñu ngi ko ñu ngi diis gann ci moom manu leen a fay mu ne jullit ñi duñu toog di ko seetaan dañ koy jàppale ci fay detam Allahu akbar au lieu ñu nekk fi naan sawaay dafa sawaay dañ ñu ngi koy police nga koy sonal dafa yoreel gaay te yoreel nit loolu loolu loolu lépp lépp lépp lépp du lu xaraam lépp surtout bu dee am nga mooy yéeney fay loolu du lu xaraam ndax est-ce que da ngeen di toog nekk fa naan di ko jéebaaneeg sawaay fayul police di ko sonal ak yooyu te ku nekk ci yéen ñi nga xam ne yéenay wax ëllëg bu ñu ko tëjee ngeen jot di kaas ku nekk bu joxe woon dara ñu dajale ko ngeen mën a fay borom mais def leen ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam de nee na ci këyit gi wa innal mu'minina laa yatrukuuna mufrahan baynahum an yutuhu bil ma'ruf mu ne duñu bàyyi koo xam ne il est écrasé diis ay bor yu ko dal yu mu ame ak njaboot ju bari ju mu dundal ci seen biir ñoom julli ñu duñu bàyyi ku mel noonu lu dul ne dinañu ko jox bil ma'ruf ci njekk di ko dimbali fii fidaa in bu dee ne ndàmpaay la war a jox comme koo xamante ne nii dafa rey bakkanta tayu ko mu war a jox ndàmpaay yi indemnité yi ta mu diis metti ci moom manu ko duñu seet duñ ko seetaan wax nañ la famille wa ko moo koy dimbali mais bu ko famille manul jullit ñi tamit ñoom ñooy kii seen biir daal di koy dimbali mais du ngeen toog rek di ko xool ba koy dal dal kon loolu la ah ci biir mu ne kenn nag jullit ñi nga xam ne ay ngëm yàlla la te da yàlla ñoom ñépp benn loxo lañuy doon alaaman baxa képp koo xam ne nag ci biir jullit ñi danga def beew def lu dul noonu comme nga tooñ sa mbokk jullit boobu duñu xool ndax kii maag moom a bokk baay wala ñoo bokk ndey walla ñoo bokk waaso wala ñoo bokk geño wala ñoo bokk dara wala ñoo bokk nationalité bu dee seen nationalité yi ngeen di wax déedéet sénégalais bi bu tooñee algérien bi ñoom ñëpp ñuy jullit kenn sénégalais yi waruñoo taxaw naan ñun di ko défendre uniquement parce que moom sénégalais la déedéet mu ne déedéet wa innal mu'minina al muttaqin ala man bagha jullit ñi nga xam ne way ngëm yàlla yu ragal yàlla yi ñoom benn loxo lañuy doon ci kaw ki nga xam ne ci ñoom moo beew moo tooñ loolu mooy li nga xamante ne nii mooy lii maanute moo tax mu ne woon unsur axaaka zaliman aw mazluma dimbalil sa mbokk zaliman bu dee dafa tooñ aw mazluman wala dañ koo tooñ ñu ne ko ñun de xam nañ bu dee ne moo tooñ dañ koo tooñ nañ lañuy def mais bu dee moo tooñ mooy nga mu ne mooy nga jàpp ci loxoom wan ko ne yow yaa tooñ yaa newul ci dëgg kon képp koo xam ne day jalgati ci biir jullit yi nekk fi mooy par exemple xoolal suñu dëkk yi léeg-léeg mooy nit dafay nekk ci dëkk bi di troubler di agresser agresseur bu mag troubler koñ bi loolu xam nga état moo ko war a jël nguur moo war a faj lool waaye waa kër kooku même buñ xamee ne moom mooy agresseur bi ñoom dañ cee war a jàpp ñu teg ko ñépp ndax kooku dafa nekk ci li nga xam ne ism aw udwan aw fasaadin baynal mu'minin ibtaxa aw ismin aw udwanin aw fasaadin nekk rek di trouble di sàkku ci dëkk bi lu nekk ci yàqute mu mu ciy dox tooñ ak noonu diggante jullit ñi kooku jullit ñi ñooy nekk benn teg ko loxo mu ne loolu bokk na ci point yi moo tax mu ne wa inna aydiyahum alayhi jami'ahum walaw kaana walada ahadihim même bu dee ne waajooju beew di yàq ci dëkk bi di troubler l'ordre public doomu kenn la ci ñoom moom baay bi dajaa war a ànd ak ñi nga xam ne ñoo koy interpeller daal di koy jàpp waaye mu ne li nga xam ne xurmatul muslim beneen point muy euh, ormaay jullit muy lu am solo ndax laa yastawi muslimun wa kafuuru waaye xam ngeen ne ab jullit akub yéefar yaman moo tax suñu borom ne laa yastawi asxaabul jannati wa asxaabul naar wala asxaabul naari wa asxaabul janna asxaabul jannati humul faa'izun laa yastawi yemuñu dara yemuñu asxaabul naari waa safara di yéeféri waa asxaabul janna ak jullit ñi nga xam ne ñooy dem àjjana asxaabul jannati waa àjjana humul faa'izuna ñoo ñi tax yemuñu foofu waaye fii ci kaw suufi di yeman afa naj'alul muttaqiina kal mujrimiin boroom bi ne ndax dañuy def ñi ragal yàlla ñu def leen comme les criminels waaye jomm ñaa jaamu seen boroom yi est-ce que ñooñu dañ leen di boole ñi nga xam ne ay wër ngëm yàlla mukk ndax mu ne maalakum kayfa tahkumun ana naka ngeen mën euh, ne ne taxaw ci kaw suuf naan tous les qui sont libres ñoo yem ci droit ñoo yem tous les nes égaux et kii mooy ne ku nes naître jullit ak naître yéefér bokkuñ kooku moom bokkuñ loolu mooy yàlla xamul lool l'islam daa xamul lool moo tax mu ne afa naj'alul muttaqiina kal mujrimiin ndax damay def ñi ragal yàlla comme yéefi ñi criminels yi ñi gëmul yàlla déedéet yemuñu ñooñu yemuñu te sax lool ay wax la rek ñépp nes ego loolu dañuy wax leen neex ñépp xam nañ ne le citoyen américain xaajul yem ak ki nga xam ne mooy citoyen africain yi jamais mukk de la vie jamais loolu ñun ay citoyen boo ko gëmee it yow ci sa bopp xam nga ne citoyen de seconde de de seconde zone kenn faale wa kon xurmatul muslim boobu moom la yonent mi alayhi salaatu salaam daal di teg ci li nga xamante ne mooy kii bi ne bind ko ne walaa yaqtulu mu'minun mu'minan fi kaafir walaa yansura kaafirun ala mu'min wala yunsaru wala wala yunsaru kaafirun ala mu'min mu ne ngir wane xormaay jullit mu ne kenn benn way yàlla benn jullit du rey beneen jullit ndaxub yéeféer loolu mooy lan mooy est-ce xam nga ne ci lislaam dëkk jullit dëkk buy doxal sharia ab jullit bu rayee yéeféer kenn du ko rey ndax ndax ndax bakkan yi dañoo bokkul ndax nit ki nangul borom bi leen bind yéen ñëpp ki ko nangul ak ki ko bañal est-ce que benn lañu comme li alxuraan wax léegi mënuñoo yem moo taxit seeni àtte yemuñ bu fa buur yàlla yemuñu fa yonent bi alayhi salaatu wasalaam yemuñ moo tax ci sharia jullit kenn du rayub jullit ndax daa rayub yéeféer déedéet comme jullit bu rayub yéeféer kenn du ñëw ne ko kaay yow kon nag waman qatala mu kiy bokk nu mu tudd an nafs bin nafs bi alxuraan wax loi loi de talion boobu nga xam ne ku rey bakkan ñu rey sa bakkan loolu mooy ci biir jullit ñi jullit bu rey jullit te tey ko kooku dañ koy rey euh, bu dee ne gaa yi baaluñu ko ak yi ci gëm ak yooyu waaye bu dee ne ab jullit a rey jullit dañ koy rey mu ne bu dee jullit dafa rey ku dul jullit bu boobaa du ñu rey waa ji mais du ñu ko rey nag tekkiwul ne kon léegi dañ koy bàyyi ba bu ko defee ah kon nag c'est bon kon man baal jullit bi ma neexee may wër ci kaw suuf di reyaat Allah <laughs> dégg nga yonent bi alayhi salaatu wasallam waxoon nañ ko man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal janna yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na même bu dee rayuñ la ci kaw suuf fii de nee na képp koo xam ne te lii insha allah point bi nii lii hadis bi ak li ci jëm gi yooyu loolu dinañ ko indi bu yàggul léegi ci magazi rasulillah ci jataay yii di ñëw insha allah buñ agsee ci xare yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak saraayaam yi bu boobaa dinañ yooyu yëpp insha allah dinañ ko leeral lan mooy jihaad ci boppam ak ñan yan façon yéeféer moo am ak ñan yéeféer lañ mën a rey ak kan lañu mën da yooyu yëpp insha allah buñ fa àggee nañ ko gën a yaata dinañ ko wax foofu daal di ko fay yaatal eh, insha waaye mooy ne dane yonent bi alayhi salaatu salaam dane képp koo xam ne biir mooy képp mooy jullit bu rey koo xam ne dafa am accord dëkku jullit bi njiitu jullit bi wala ki nga xam ne mooy kilifa jullit yi moo ko jox accord waa jooju am ak moom accord te mu yéeféer ak jullit rey ko yonent bi alayhi salaatu salaam nee na yow jullit bi ko rey yawmal qiyaam xetu àjjana du la xeeñ xetu àjjana du la xeeñ moo tax du ñu reyu yi ab jullit ndaxum yéeféer tekkiwul ne dem leen ngeen rey bam neex ah non ta loolu xam nga loolu mooy alaaxira la ne ku rey koo xam ne ab yéeféer la mais dafa am accord dañ ko jox euh, li nga xam ne mooy amaan accord ak yooyu euh, dafa am accord de paix ak jullit ñi nga rey ko ku mel noonu kooku boo ko reyee jullit bi ko rey yawmal qiyaam du xeeñcu ajjana xetu ajjana du ko xeeñ loolu mooy foofu mais ci kaw suuf fii nan la euh, juge bi lu muy def da koy bàyyi mu dem ah non non non dina seet peine yu diis mu daal di koy def waaye manu la diis a diis a diis bañ rey ko moom ndaxub yéefér moo tax mu ne wala yaqtulu mu'minun benn yé jullit du rey mu'minan ab jullit fii kaafir ndaxub yéefér wala yunsaru kaafir te tamit jullit amul droit du dumbali ab yéeféer ci kaw jullit fàtte ne lii ñu ngi al mujtama'ul madani yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ngi ñëw di tabax li nga xam ne mooy réewum jullit di état islamique léegi mais lii day dox ba suñu ba tey ilaa yawmi diin lii day dox ba yawmal qiyaam lii day dox wala yunsaru yépp alxuraan wax na ko wala yunsaru te du dimbali kaafirun ab yéeféer ala mu'minin kenn du dimbali ab yéeféer ci kaw ab jullit doo gis ay jullit laa tajidu qawman yu'minuuna billah wal yawmil aaxir yuwaadduuna man xadda wa rasula loolu waxoon nañ ko fi doo gis mukk ay nit yoo xam ne dañoo gëm yàlla gëm li nga xam ne mooy bés bu mujj ba ñuy sopp ñi nga xam ne ñoom ñooy contrat